waqra ladal manaami yaa xaliili fi kulli laylatin ala tartiili faatihatal kitaabi arba'ina abad wa qul huwa allahu talaasan fil adad wal baaqiyaati saalihaati arba'a wastaghfiran ashran bi lafdhin shuri'a kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi jeexal nag bunt bi muy joxe ay ndénkaane ginnaaw lim la waxoon ci ngëneel yi nga xamante ne nii ci zikar di tudd sa boroom tabaaraka wa taala di ko màggal di ko def ak ak teewlu waaw ak façon yi nga war a mën a def yépp ci ay laa ilaha illa ay ci bismillah ak yoo yële nga xamante ne ay la hawla wala quwwata illa billah ak ñoom a'udhu billahi minash shaytanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin waaye li nga xamante ne mooy as-salatu ala an-nabiyil mukhtar sallallahu alayhi wa sallam ak ak yoo yële istighfar yi mu ne la nag waqra jàngal ladal manaami fa ba ngay nelaw yaa xaliili yow sama xarit bi loo yow ki jàng sama téere bi yow ki nga xamante ne yaa nam ma dem ci sa boroom waaw yow mi nga xam ne yaay sama mbokk ci diine yaa xaliili yow sama xarit bi waaw jàngal fa booy nelaw fii kulli laylatin ci guddi gu nekk ala tartiili ànd ak looy jàng boo xam danga koy jiibal mooy jàng boo xam ne du jàngu ratatatat déet comme ni yonent bi alayhi salaam doon jànge alquran comme ni koy Ummu Salama bu ñëwee ci wàllu jàng alquran ak yooyu ci téere bi ah, bu insha allah dina ñëw ci côté boobale ah mooy nga koy jàng faatihatul kitaab bismillahir rahmanir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 ihdina siraatal mustaqiim siraatal ladiina an'amta alayhim gayril magduubi alayhim waladdaalliin amiin. loolu mooy tartiil njàng mi mooy tartiil mu ne jàngeel noonu nag fii la laylatin mooy même bu dee ne tajwidoo ko mais na nekk loo xam ne day dal waaw ah mu nekk mooy ah, faatihatal kitaab yi faatiha muy suuratu as-sab'al ah, mathani suuratul faatiha muy nga mu wax ne moo ubbi téere bi arba'an ñeenti yoon jàng ci ñeenti yoon abat ba faw guddi gu ne wa qul huwa allahu ak qul huwa allahu ahad suuratul ixlaas salaatan fil adad ñett ci ak lim waaw faatiha ñeenti yoon ala tartiibi ci njàng mu dal waaw di génne ma maxaarijul xuruuf yi di respecté bi nga xam ne noo ne la koy nent saa saam doon jàngalee alquran daal di koy toxale ci moom kaabiran an kaabir di ko di ko de di ko toxal ci njàngin yi nga xam ne ñoo yi am waaw ci guddi gu nekk faatiha ñeenti yoon qul huwa allahu ahad ñetti yoon lool kese mu ne déedéet wal baaqiyaatu saalihaati arbaa al baaqiyaatu mooy yi nga xam ne ñoo des as saalihaat te nekk yu baax ya nga xam ne yu baax la arba'an ñeent yooyu mooy lan mooy subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar voilà baaqiyaatu saalihaat mooy yi yonent mi alayhi joxe nga xam ne ci ginnaaw booy julli moom ngay def waaye ak booy waa booy waaja nelaw comme nam ko joxe woon sayyidatuna seydina ali ibn abi taalib ak soxnaam di saydatu fatima bint rasulillah alayhima afdalu salaati wa ah ni mu ko ko joxee woon nga xam ne ba ñu ba ba mu ko doon jàmbat liggéey bi daa loxo yi daa metti ndax dëbb yu metteeg façon mooñ yu metteeg liggéeyu kër gi mu ñëw seydina ali ibn abi taalib moo ko nettali comme ni xadiis bi ne ci saxiixayn muñ sayyidatu Fatima mu ne ko ah xanaa doo nga wax ko sa baay ba xam mu dem ci yonent bi alayhi salaam fekk ko fa fekk fa sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu wax ko ko léegi mu ne ko euh, da moom yonent bi alayhi salaam dafa génn bi yonent bi alayhi salaam ñibbisee sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di koy wax yonent bi alayhi salaam daal di dem fekk leen ñu ngi tëdd ci seen néeg daal di sangu waaw léegi nag eh, ndax bi ñu ko gisee mu sàngu dañoo jóg ba mu ñëwee fekk leen ñu sàngu dañu ñu commencé Seydina Ali nee na radiyallahu ta'ala ma dem bay jóg rek yeneen tubaab yi saa saa ne ma makaanak ne ko jarul ngay jóg tëdd leen noonu tëddal noonu. neena mu toog suñu diggante ba ni may yége ah seddaayu ah qadamayhi ala sadri waaw tànkam yi ci sama dënn ni mu sedde mu ne leen ndax duma leen tegtal lu gën xaadim bi ngeen may laaj mooy da ngeen da ngeen a bëgg wutal leen ku leen di liggéeyal man rasulullah sallallahu alayhi ndax duma leen tegtal lu gën loolu le ah mel ni ñu ne ko waaw ñu déglu mu ne leen ida awaytuma ila firashikuma bu ngeen demee jublu ci seen lal ngir tëdd wala ngeen jàpp ngir tëdd na ngeen def fa kabbira thalathan wa thalathin wa sabbiha thalathan wa thalathin wahmada wahmada thalathan wa thalathin fa hadha khayrun lakuma min xaadim lo mu ne leen bu ngeen demee bay waaj a tëdd di tëdd ci seenum lal fa kabbira na ngeen def allahu akbar thalathan wa thalathin trente-trois salaasa ñett wa salaasiin ak fanweer muy fanweer ak ñett muy trente-trois wa sabbiha ngeen def subhaanallah salaasan wa salaasiin salaasan wa salaasiin ngeen def ci eh, li nga xam ne mooy ñett ak fanweer muy trente-trois wahmada ngeen def alhamdulillah salaasan wa salaasiin mooy lan trois trente-trois fa hada lii xayrun lakuma min xaadim mu ne lii moo gën ci yéen ci ah, ku ñu leen di utal ngeen di liggéey loolu mooy baaqiyaatu saalihaat yi naka noonu nee mooy yonent bi aleyhi salaatu bu ma soona julli loolu la jàngale ci ginnaaw julli ya ah boo jullee ba pare moom lañ naan al baaqiyaatu saalihaat voilà loolu lu ama am solo la voilà nga xamante ne nii. laa ilaha illa allah lu ama am solo bokk waaw bu ñu koy sàggane de ëpp naa def subhaanallah walhamdulillah ak wallahu akbar laa ilaha illa allah ha waxdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ah subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali yooyu yëpp ay si la yoo xam ne yu ñëw ci baaqiyaatu saalihaat te suñu boroom nee na wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbik ñoom dañoo gën ne fa kon nag ëpp naa sëlmal rek tëb mu ne yooyu nag def yoon waxu la 33 de li sëriñ bi di wax nii radiyallahu anhu lëlé dañ la doon wax naan lool mooy baaqiyaatu saalihaat yi voilà mu ne def ci li nga xamante ne nii mooy ñeent wastaghfiran ashran mu ne kàntaa nga daldi ñaag ñaan jéggal sa borom fukki yoon bi lafdhin shuri'a ci euh, euh, euh, expression boo xam ne kàddu goo xam ne bu ñu yoonal la